ma gis te mooy liy dëgg man Mawlaana Ibn baas mooy aaya bii dafa bokk ci aaya yi nga xam ne nit ñi dañ koo sàggane lool kese fi am sàggane ko nag tax ñu ne dañ koo nasaxal déedéet dañ koo sàggane rek waaw mooy jëfeetuñu ko loolu lu bëgg wax waaye mooy ñi ko jëfewul <laughs> dañ <laughs> jàpp ne affaire bi dañ koo <coughs> eh, dañ koo nasaxal <laughs> léegi mu ne walakinaha mimma tahawana tahawana annaas huma waaliyaan en mu ne aaya bi ñaari parrain lay waxal ñoo xam ne ñoo méngoo mbir yi kilifa lay waxal waalin koo xam ne moom kenn ki ci ñoom yarisu moom day donn mooy bokk na ci ñuy donn mu war a taxawee miraas mi kooku la suñu boroom naan mu ne wa zaaka alladhi yarzuq kooku mooy ki nga xam ne mooy mooy jël ci alal gi comme moom ci la mu ne nag ñi ko bokkal ah suñu boroom de lii la wax te ñii teewe nañ ko suñu doom ji nga xam ne suñu doom bu jigéen a ko jur suñu alalu baay ji ci la doon dund wala suñu doom bii nga xam ne suñu mag ji génn àddina laata suñu bàyyi di génn àddina ci alal ji la doon dund alalu suñu bàyyi ñun ñépp nañu am lu ñu jël daldi ko ciy jox ñu ànd ci ñu jël leen na seet leen jox ko laata ñuy miraas seen biir li des mu ne kooku mooy kiy joxe keneen ki nag moom bokkul ci ñuy doom donn waaw comme koo xam ne moom li muy miraas par exemple ay jirim la ay jirim lay miraas kaa yu mel nii am fa mooy góor gi ba mu faatoo en ñi fi des war koo doon ay jirim lañu wala majeuruñu mooy ay jirim lañ dëgg la mais majeuruñu mooy laysu bi ulil ahlaam mooy ñoom majeur guñu ay gone lañ xamaguñ li xew bu boobaa mu ne nag bu dee kooku nag laa yarisu moom fa zaaka alladhi yaqulu bil ma'ruf kooku moom bu mu jël ci alalu xale yi di joxe mais na wax ñooñu yataamaa ulil qurba yataam ak masaakin yooyu ne leen ne ah man de laa am li ko laka an ontiyak man de awma lu ma leen jox ndax li alalu ñii la te ay gone lañ waaw moo tax am ci boroom xam-xam yu ñu naan bu boobaa danaan leen bu man bu màggee bu ñu màggee bu ñu majeuree dinaa leen wax seen àq yéen bu ko defee ñu xool ñoom li ñu leen mën a jox ñu daal di leen di jox lii la Mawlaana Ibn Abbaas wax boo seetloo kon mooy affaire bi lool la këne nasax fan kenn nasaxalu ko fi waaw ah moo tax lii nag mooy li dëgër ci moom lii mooy li dëgër ci moom ñaari xadiis yi moo tax maw eh, al mu ne rahmatullah alayhi wa haadaani al isnaadaani as saxiixaani an ibni Abbaas huma al ñaari xadiis yu wér yii sanad yu wér yii bu ci nekk al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi soloo ñoom ñooy yi ñuy sukkandikoo ci waxam kantaa wax joo dégg ñu ne la Mawlaana Ibn Abbaas nee na lii dañ ko nasaxal wéru li wér ci moom mooy kenn ko nasaxalu te waxam jooju du moom kese ko doon wax du moom kese ko doon wax moom la kan doon wax ku mel ni Seydina Abu Muusa al ashariyu ak ki nga xam ne mooy euh, kii euh, euh, nu mu tudd euh, Abdallah ibn Zubayr waaw Seydina Abdallah ibn Zubayr voilà radiyallahu taala anil jamii moom itam ci loolu lii wax ju mel nii la doon wax ma kanta euh, Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ma radiyallahu anhu moom baax na ba danee bu ma génnee àddina moom aaya bii na ngeen ko doxal waaw Sa'id ibn Jubayr tamit loolu la doon wax moo tax mu doon wax ne dayya an-naasu bii nii nit ñi ci boppam ñooko ko sàggane ñoo ko ñoo ko kii euh, pa Abdallah ibn Zubayr Urwa ibn bi Urwa voilà comme ni al imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi ci tafsir bi daal di nettale mu ne wam tasala zaalika mooy waxu mawlaana ibn Abbaas bii ne fal aayatu da ne fal aayatu ala haadha al qawlu muhkama qaalahu ibn Abbaas wam tasala zaalika jamaa'atun min at-taabi'iina Urwatu ibn Zubayr wa ghayruhu wa amara bihi Abu Muusa al-Ash'ari mu ne eh, waxu mawlaana ibn Abbaas bii nag ñu bari ci taabi'iin yi ja mbooloo wa tasala moom la jëfe jamaatun mbooloo min at-taabi'iina ci taabi'iina yi mu ne bokk Urwa ibn Zubayr Urwa ibn Zubayr pa mag bi pa Abdallah wa ghayru ak ñeneen wa amara bihi Abu Muusa al-Ash'ari Seydina Abu Muusa al-Ash'ari daf ko digg ne bu ma génne àddina aaya bii na ngeen ko doxal ci man moo Seydina Sa'id ibn Jubayr liñ doon wax naasu haadihil aaya aaya bii moom nit ñoo ko sàggane waaw dañu ko dañu koo neenal aaya bi kanta al imaam al-Hasan ibn Abi al-Hasan muy al-Hasan al-Basri rahmatullah alayhi moom dane eh, comme ni ko ñaari wax yépp al imaam at-Tabari rahmatullah indi na ko dane walakin an-naas shahhu mooy nit ñi aaya bii nii moom lii la mais nag nit ñi dañoo far nay mooy gaa yoo xam ne ñoo war a donn boo ñëwee wax leen lii ne leen bon bala ngeen a donn la jër a joxe miraas bi seen biir waa seen mbokk yi nga xam ne am nañu tax wala am ñu tax mënuñoo am ci miraas mi te ci alal ci génn àddina seen bàyyi lu doon dund wala seen yaay ak jirim yi nga xam ne yéen ñëpp fekke nañ mbir mi ak masaakin yi miskin yii way ñàkk ñiy fekk mbir mi mais ni leen jël dara jox leen ci bala ñoo commencé di séddale gaa yi ñooy bañ ah non non non non non parce que lan <laughs> voilà kin na nasa sax parce que nit ñi dañoo nay leen ah <laughs> wala walakinna naasa hee shahu dañoo nay loolu kese fi ne daa u shoxo moo fi ne la <laughs> la Seydina al Hasan <laughs> al basriyu al basriyu rahmatullah alayhi doon wax eh, Ah, ah, al imaam al rahmatullah alayhi mu ne am na beneen wax bu jóge ci mawlaana ibn Abbaas mu ne wa jaa an ibn Abbaas qawlun aaxar axrajahu Abdurrazzaaq bi isnaadin saxiix an al-Qaasim ibn mu ne am na beneen wax bu boo xam ne wuute bi ñuy nettali naan euh, dafa moom dane dafa na sax dañ dafa dañ ko dañ koo folli loolu wérul te ak wax bii nga xam ne mooy lane ne daroo ko folliwul mu ne am na beneen wax mu bii moo mooy bu wér te moo nekk ci saxiix imaamul Buxaari ci ñaari riwaaya yoo xam ne bu ci nekk ci bii Ikrima boo ko jële ci moom bële Sa'id ibn Jubayr euh, Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhuma anil jamii mu ne am na beneen euh, euh, beneen nettali buñ jëlee boo xam ne al imaam ibn Abdur raxmatullaahi alayhi moom daal dinay koy solo mu jaar ci alqaasim ibn muhammadin ibn abi bakr radiyallahu an aljamii mu ne ann abdallah ibn abdirahman ibn abi bakr qasama miraasa abihi abdirahman fi xayaati aysha falam yada fi daari daa qaraaba wala miskiin illa ataahu min miraasi abihi wa tala al aaya qaala alqaasim fa dakartu libni abbas fa qaala maa asaab laysa dalika la innama dalika ila alwasiy wa innama dalika fi lasaba ay nadaba nadbu lil mayit an yu nadaba lil mayit an yuusi an yuusiya lahu qultu wa hada loolu loolu la imaam alxaafis après nañ wax lii ba pare mu ne alqaasim nee na ibnu Muhammad nee na dama eh, Abdurrahman Abdallah ibnu Abdurrahman ibnu Abi Bakr muy Abdallah di doomi Abdurrahman saxaaba la di doomi Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu anil jamii qasama miiraas abi Abdallah dafa séddale dafa miraas miraasu baayam di Abdurrahman ibnu Abi Bakr radiyallahu anhu nee na bàyyiwul kenn ku fekke woon ba muy def miraas mi koo xam ne way mbokk nga way jege ñaale nga boo xam ne yow doo am. doo am ci miraas bi wala miskinan kenn benn miskin fekkewu ko illaa lu dul ne lu dul ne ataahu min miraasi abi jox na ko ci miraasum baayam malaata muy miraas moom ak ay frère am ak sœuram eh, nee na radiyallahu anhu nee na waaye nee na watalaal aaya ba ko defee nag dafa jàng aaya bi wa ida qasama wa ida xadara alqismata ulil qurba walyataama walmasaakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa ta aaya bi la wax ngir justifier wax ñeneen ñi li tax mu nga xam ne li tax mu leen di jox léegi mu ne fa zakartuhu libni abbas nee na alqaasim nee na bon bi ma gisee lool alqaasim mbokkam la parce que alqaasim ibn muhammad kële abdallah ibn abdurrahman alqaasim ibn muhammad ibn abi bakr abdallah ibn abdurrahman ibn abi bakr mooy abdurrahman mi faatu bàyyi tëxli ci alqaasim parce que moom magu muhammad ibn abi bakr mi fa mi juddu ci aj gi ñu nekk gis nañ bi ñuy jógee ci aj gi bi yonent mi alei satu salaam ajgee dal xulayfa fa la fa la ko sayyidatu asma bint umays daal di jure ah moom mooy mooy doomam doomu Seydina Siddiq ji euh, Seydina Muhammad ibn Abi Bakr moo jur al-Qaasim Abdallah bële nag doomam ju mag Abdurrahman ibn Abi Bakr mi ñu xam moom boo jur léegi nag al-Qaasim bon xam na affaire bi xaw ko <laughs> jaaxal mu dem gis Ibn Abbas xam nga wax nañ la al-Qaasim moom dafa jàpp ne mbir mi dañ koo nasaxal mooy aaya boobu aayatul ma miiraas da koo nasaxal wax nañ la sànq ne al-Qaasim sànq ibn euh, al-Hafiz ibn Hajar bi muy wax ne wa sahha dhalika an Sa'id ibn al-Musayyib wa huwa qawlu al-Qasim ibn Muhammad wa Ikrima wa ghayru wahid wa bihi qala al-a'immatu al-arba'a wa ashaabuhum mooy que ne dañ koo na saxal moom loolu la jàppoon mais mu gis cousin wam di def lu contraire ak loolu ba pare tari aaya boobu nee na ma ñëw fa dhakartuhu li ibn Abbas ma ñëw wax ko Mawlana ibn Abbas fa qaala ma asaab laysa zalika la mu ne moom li mu def jubut mooy dabul dëgg parce que du moom moo ko waroon a def mooy du moom moo ko waroon a def moom abdurrah ibn abdurrahman du moo waroon a taxawe loolu maa asaab laysa zalika la innama zalika ila al loolu ki nga xam ne moom la joxoon mooy ndénkaane kooku la woon mooy loolu mooy loolu mooy ndinkaane la te loolu mu ne wa innama dhalika fil asaba mooy loolu ci asaba gi la war a nekk mooy ay nadaba lil mayyiti mooy dañoo mooy aaya bi day day xemmeem loo di pousser daal euh, ki di di mel ni ku koo xam ne day euh, euh, soññu ki nga xam ne mooy nit ki bala moo faatu an yuusiya lahum mu defal leen testament loolu la bëgg a wax waxul ne bu faatoo na ko nit ñi defal qultu ne wa hada ne waaye lii nii al imaam ibn abdurazaq uh, abdurazaq as-sanaaniyu rahmatullah alayhi abbaas bi sanadin saxiix mu ne wutewul ak xadiisul baab mooy xadiis bi nga xam ne baab mooy la buntu bi eh, ci kitaabu tafsir li Mawlaana Ibn Abbaas ne lii dara lañ ko nasaxalu waaw aay bi kenn na ko nasaxalu waaw mu ne wutewul li xadiis bii di waxa wa huwa anna al aayata muhkama wa laysat bi mansuuxa mu ne wutewuñu léegi wutewuñu kon naka nga koy boole yaa al imaam al xaafiz ibn Hajar raxmatullaahi alayhi mu ne wa qiila maanaam aaya aaya bi li muy wax wa ida xadara alqism qismata almiraas qarabatu almayit mimman laa yarisu walyataama walmasaakin fa inna nufuusahum tatashawwaqu ila axdi shay'in minhu wala siyama in kaana jazilan fa amara allahu subhaanahu an yuraddaxa wala an yardaxa lahum yardaxa lahum bi shay'in ala sabiili albirri wal ixsaan waaw mu ne mooy lii wutewul en fait mu ne euh, aaya bi nañ wax li mu wax pare dañ ne maanaa aaya bi am nañu ne maanaa aaya bi mooy bu dee ñii ba ñuy séddale miraas mi mbokk yoo xam ne ñoom dañoo bokk ak mooy jege nañ ay jege ñaala ki faatu la waaye du ñu doon ak ngirim yéeg way ñàkk ñi mu ne ndax ñoom seen seen seen seen mooy bakkanu doomu aadama seen kii day day bëgg am dara ci alal ji bari jii mu ne mu ci alal ji rawatina bu dee ne lu bari la suñu boroom nag digal ñu jël dara daldi leen ci mosal jox leen ci tuuti ala sabilil birri wal ihsaan ci yoonu ci yoonu nag rafetal ak euh, def lu baax ak rafetal en <coughs> boo seetloo mooy Mawlaana na Abbaas li mu wax nii mooy dara la mbir mi nasaxalul nasaxal mooy ne le fait mu ne ñële la ñu <clears throat> mu tudd euh, ngir euh, wasiya euh, ki nga xam ne mooy ki ki ki kii faat ngir mu def testament xam nga loolu nañ testament testament dafa am testament waajiba wasiya waajiba comme koo xam ne dafa def testament ne man kat diw yoroyloon naa ko bu ma génnee àddina jël leen lii ngeen jox ko loolu wasiya waajiba la waaw loolu waajiba la mooy wasiya boo xam ne obligatoire la amul nga ñëw naan bon. non même bu doon li mu ko yoreel dafa ëpp sulus sax kooku dañ ko ko jox dañ ko tudde wasiya noonu mais en vrai biir mooy day na la det la boroom xam-xam yi dañ naan wasiya mooy mu ne man lii ki yoreeloon na ma bu ma génnee àddina mooy ah, ah, par exemple bu doon xaaju alalam la ko yoreel li mu ko yoreel bu ñu ba ñu jëlee alal ji mu bañ ko xoolee nekk yoo xaaj bi la kooku dañuy jël xaaj bi yépp jox ko kenn du ne testament la woon déedéet waajiba dafa farata la ak nusuur yeeg yooyu loolu dañ koy joxe waaw loolu na boroom xam-xam yi di woowee naan ay was waajiba ak yooyu ah léegi mooy lii nii <clears throat> ki koy taxawe ki koy taxawee mën naa nekk kenn ci ki nga xam ne mooy ñiy doon wala keneen waaw tekkiwul ne rek ki nga xam ne moom mooy ki génn àddina moom rek ko koy def waaw laa siyamaa këne xadiis yi dafa wér ci Mawlaana Ibn Abbaas ba tax taalibee bi sax ñoom Seydina Sa'iid ibn Jubayr di wax pare naan gaa yi dara aaya bii day yaa naas haadihil aaya waaw aaya yii mooy mbir mi man ngaa man ngaa dem ci tariq contrairement ak li al imaam al xaafis man nga ne mbir mi man damay jël li gën wér mooy ñaar yële te taalibee bi moom lañ doon doxe këne lii nii bu dee manoo ko boole lim ne abdallah ibn abdurrahman warul woon a defe lool waaye lool kiy génn àddina la imaam alxaafis moom dafa jàpp ne mbir yi contradictoire mais nag waxul moom nan la ko boole waaye boo seetloo ñun dañu naan daal li gën a dëgër mooy wax yële waaw que loolu mooy moom mën na koo def tey <coughs> waaw loolu moo gën dëgër ci mawlaana ibn abbaas que ne bañ a mën a nekk te kiy def loolu mooy ki nga xam ne dafay kiy doon mooy joxe ki bokk ci alal ji moom day joxe bokk ci mooy du moom kuy doon danaan ah moom mooy wax qawlun ma'ruf am ñu ne sax day boole ñaar yi waaw <coughs> am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne eh, affaire bi lenn la mooy bu ñu seetee bu ñu seetee ne fokk ñu xool alal ji parce que bu dee alal ji bariwul bu dee ne alal ji bariwul loolu boo ci naree def loolu problème mën naa am boo ci naree jël joxe kenn jox ci ñii mooy mën naa bañ a nekk loo xam ne presque ñee duñu am dara ñu ne bu boobaa la nit ki di wax mooy bi mu ne waqulu lahum qawlan ma'rufa bu boobaa kooku day wax wax ju rafet ne ah mbir mi de fa séene woon bëggoon nañ leen cee jox lool waaye mbir mi de dafa bariwul waaw lii de dafa bariwul waaw ñenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne non affaire bi lenn la mooy ne affaire bi mooy dangeen leen di rendil dara da ngeen di jënd xar ci affaire bi par exemple comme lu mel ni xar wala nag yéen ay seet après ngeen ñëw daal di leen daal di leen koy rendil waaw daal di leen koy rendil séddale leen ko ñu daal di ciy lekk bu ko defee wala daal ngeen utal leen ci lu ñu lekk. mu leer ne yéen en tout cas def ngeen li suñu boroom wax daal yéen daal am nga lu ngeen ci def def ngeen far farzuquhum jox ngeen leen ko ci xéewale leen ngeen ci waaw léegi nañu wax yi wax yi wax yi ba pare après ñu ñëw ci lool <coughs> mooy radx gii léegi nag mu des mais affaire bi moom ah attends attendez est-ce que farata la wala mooy aay bi li muy wax wa ida xadara alqismata ulil qurba walyataama walmasaakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan maaruufa mais loolu farata la wala lu mu demee noonu <clears throat> hein est-ce que farata la euh, al imaam al al al al al Qurtubi rahmatullah alayhi mu ne wa qaala taa'ifa am na benn mbooloo bu ne hada radxu waajibun ala jihati al fard yu'ti al warasatu li hadihi al asnaaf maa taabat bihi nufuusuhum kal maa'uun wa thawb kal maa'uuni wa thawb al xalaq wa maa xaf mu ne xakaa hada al qawl ibnu atiyya wal qushayri mu ne am na benn mbooloo boo xam ne ci boroom xam-xam yi dañ ne radx gi radx gi mooy li ngay jël di ko jox ñooñu yataamaayeeg waaye ñu te fekke bi ñuy séddale miraas bi ñu ñëw toog ñu leen di jox mbir mi di mel ni luy toj seen xol yi ñuy gis ñuy joxe alal ji ndeysaan te ñoom ci lañ doon dund ñu xañ leen ko quand même ça ne fait pas ñenn ñene lii moom farata la li suñu boroom wax wa idaa xadara bu bu fekkee mu teewee alxismata séddale miraas mi ulil qurbaa way jege ñaale yi farzuquhum minhu na ngeen leen ci jox ñu ne loolu faratal al asnaafi la ñi nga xam ne ñooy donn ñoom ñooy jël jox mbooloo mii way jege ñaale yi nga xam ne manuñu doon parce que daa am ñu leen yiir te ci alal ji lañ doon dund wal yataamaa way jirim yi nekk tamit ci biir ndax jirim bi mën naa nekk koo xam ne jirim boo xam ne way jege ñaale la mën na nekk koo xam ne du way jege ñaale waaye nag fekke na mbir mi wal masaakin ak miskin yi way ñàkk yi mu ne ñooñu moom jox leen farata la waaw farata la de kalmaawun loolu nag lan lañ leen di jox ñu ne comme ci ustensiles yi comme ci bool yeeg bagage yeeg mooy ci yooyu ñu jël ci jox leen wala wa sawbul xalaq wala ñu jël ci yére yi nga xam ne yu xaw yi ci xaw a ràpp daal ñu jël leen daal yoo xam ne mais c'est solvable quand même waaw c'est solvable s'il n'est pas solvable moom taxul ñuy wax moom waaw waaw <laughs> voilà mooy <laughs> waaye di seddale di di loo xam ne yow ko la ko joxoon nga bañ non xalaq fii tekkiwuñ ci mooy ràpp dëgg la mais mooy boo xam ne doon na ko sol doon na ko kii en tout cas daal du bees waaw mais tekkiwul boo xam ne fu nekk fëq na sawaay muraqa fu nekk mu am ay bën bën nga ñëw naan ko waaye hadihi siyaabul muraqa laka waaw ah, ah, ah, ndax doxe rek amrullahi tabaraka wa taala wa ida hadal qisma déedéet bu deelu ràpp moom déedéet ràpp ba kenn mënu koo sol déedéet wamaa xafa ak yu woyof yi mën nañoo jël ci yooyu ku nekk ñu am luñ la ci jox mu ne xakaa hada al qawl ibnu atiya mu ne lii al imam ibnu atiya rahmatullahi alayhi moom moo ko nettali ah mooy al muhrizul ci al muhrizul wajiz léegi mu ne wal qushayri yu ak al imam al qushayri kon am na ñoo xam ne dañ ne mbir mi farata la moo tax ah al imaam al xaafid ibn xajar mu ne waxtalafa man bi biha bi daaka hal amru fiihi ala nadbi aw al wujub ñi nga xam ne dañ ne sii dañoo war a joxe kay dañuy joxe mooy ñi fekkee soit ñi aaya bi li wax loolu la ñuy jëfe mu ne nag lool nag wuute nañ ci seen ñi wax wax jooju ne joxe am na waa léegi joxe boobu moom halil amru fiihi ala bi awul wujub est-ce que joxe boobu farata la mooy dañ koo sopp la walla boog mooy comme nadaba bi ñu waxoon sànk nat bi awil wujub wala farata la fa qaala mujaahid wa taaifa hiya ala al wujub wa huwa qawlu ibn hazm anna ala al waarisi an yu'tiya haadihi al asnaafu maa taabat bihi nafs fii wax na ñan la ah xam nga fële imaam al qurtubi abu abdillah boroom tafsir bi dafa wax rek ne am na mbooloo bu ne wa qaala taifa am na mbooloo bu ne kantaa imaam alxaafis dafa wax mbooloo moomu ñan lañ bi mu nee loolu mu ne am na ci ñoom ñoo xam ne mooy est-ce lii nii joxe bii farata la wala dañ ko dañ koo sopp wala farata la mu ne fa qaala mujaahid wa taifa mu ne al imaam mujaahid ah ibn jabr wa taifa ak benn mbooloo ñoom dañu ne hiya ala wujub wa huwa qawl ibn hazm dañ ne lii farata aaya bii moom kon mooy ñii moom nasax amu ci ñoom mooy ñi nga xam ne dañ ne nas kenn nasaxalu ko wax li ibn ibn abbas moo am la gis nga moo mawlana ibn abbas yi ñoom daanaka ñoom loolu lañ wax moo tax loolu day war ne waxam jooju te li koy gën a looy dëgëral mbir li koy gën a moo rot ci saxiix imaamul buxaari yi ñaari xadiis yoo xam ne même chose la ñuy wax moo tax imaam al ne ñaar yii sanad yii ñooy almutamadan ñoom la ñuy sukkandikoo ci waxu Mawlaana Ibn Abbaas bu ko kenn nettaleen lu wuteeg loolu mu ne wax jii mooy waxu al imaam Ibn Hazm këne farata la waaw huwa qawlu Ibn Hazm anna ala ki nga war na mooy ay ay c'est à vous de voir war na hein ala waarisi ci ki nga xam ne mooy doon mooy buñ nee oo kenn mais mooy ñoom ñépp bu dee ñu bari lañ ñooy ñu bari am yu'tiya hadhihi al asnaf ma taabat bihi mu ci ci ci kaay mooy eh, kuréel yi dawul qurbaa yi eh, yataamaa yeeg masaakiin yi mu jox leen maa la nga xam ne taabat bi ku nekk mu jox la lam doy la nga xam ne mooy dalal sa xel mooy mooy li nga xam ne mooy dalal sa xol waaw nga xam ne boo ko joxee moom dina gërëm waaw loolu la Ibn Hazm kon lii mooy waxam waaw mu ne kon loolu la ñuy wax kon wax nañ la ñenn ñoom dañ ne mooy jox leen leen ñu lekk rek farzuquhum mooy atimuhu <coughs> jox leen ñu lekk waaw ñeneen ñi ne noonu déedéet laysa ala ala sabilil fard ah, non non non istihbab la dañ koo sopp moo tax imaam alxaafiz mu ne loolu nag wa qaala axarun at'imuhum wa dhalika waaye wa dhalika lii ala sabili al istihbaab mu ne wa huwa al mu'tamad waaw li annahu law kaana ala al wujubi laqtada istihqaaqan fi tarika wa musharakatan wa musharakatan fi al miiraas bi jihatin majhuula fa yufdi ila al tanaazu' wa taqaatu' waaw voilà léegi mu ne ñi nga xam ne kon beneen kuréel dañ ne non non non du farata de yade du tax ngeen ne fa du farata la du farata affaire bi dañ koo sopp rek te boo seet looy maamal xaafis moom dafa jàpp ne affaire bi kenn nasa nasaxalu parce que li tax mu naan wax wal mu'tamad te wax jii nag moom la ñuy sukkandikoo te imaam al al Qurtubi loola dane was saxiixu anna hada ala nab li dëgër ba mu nettalee ne ñee dañ ne farata la benn kuréel nee na farata la mu ne wa saxiixu liy dëgg ci mbir mi gin cee wér mooy anna hada ala nadb këne lii dañ koo soog waaw mu wax rek même même façon wax bi kii wax te wax jooju noonu moom da ko toxale moom imaam al da ko toxale ci al imaam ibnul arabi al-maliki rahmatullah mooy presque li wax nii même wax jooju la rek waaw mu ne wa saxiixu anna hada ala nadb li annahu law kaana fardan la kaana istihqaaqan fi tarika wa musharakatan fi al-miiraas li ahadil jihatayni li ahadil jihatayni ma'luum wa lil aaxar maj wa lil aaxar majhuul wa dhaalika munaaqidun lil hikma wa sababun lit tanaazu' wa taqaatu' waaw kon mu ñëwee ci li al imaam alxaafiz ibn xajar wax mu ne liggéey wal wa ñi ne nag dañ koo sopp kese ci sopp la nag wa huwa mu ne loolu nag mooy li gën dëgër te moom la ñuy sukkandikoo li annahu law kaana ala al wujub bu doon ne farata buñ toppoon ñi ne farata la basti istihqaqan fi tarika lool day wan ne kon ku loolu automatiquement day wane beneen àq boo xam ne bu bu am ci alalu ki faatu lim fi bàyyi beneen àq muy àq bii kon da ciy dugg forcément da ciy dugg bu doon farata la wa musharakatan ba pare ñu boole ci fil miraas ci miraas bi jihatin majhula moo xam nga miraas suñu boroom daf koo leeral ne ñii lii lañuy am ñii la am ñii lii lañuy am alors que ñii waxul li ñuy am ah, dana rek farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa xéewala leen leen ci wërsëgalal leen ci alal joo jële te ngeen wax leen wax ju rafet lool wërsëgale lan la est-ce que daa wax ñu jox leen alal ñaata lañ leen di jox est-ce sumun est-ce que sudus est-ce que sulus est-ce que nis waxu ci dara kon nag loolu kon ñu gis ne kon côté bii lii majhul la mooy loo xam ne dane rek jox leen leen wërsëgal leen ci waaw léegi mooy bu ñu jëlee loo xam ne dafa leer nañ mu ne def leen lii boole xoog loo xam ne leeru lan la indi fa yufdi ila tanazo waaw yarhamukallah day indi xëccoo lay indi waaw wattaqaatu ak doo ci biir ñooñu waaw lool mel noonu rek la al imaam al al al Qurtubi indi noonu te mu jële ko ci boroom euh, kii ahkaamul quraan di al imaam Ibn al Arabi waaw ndax loolu day indi istihqaqan fi tarika beneen aq bu am ci li fi ki faatu bàyyi ba pare boole leen ci miraas mi li ahadi aljihatayn ma'lum benn côté yi xam nañ leen mooy ñim ne jox leen leen lii jox leen lii lii yusikumullahu fi awlaadikum li zakari mithlu hazzil unsayayni fa in kunna nisaan fawqa natayni falahuma falahunna thulu fa fawqa natayni falahunna thulutha ma tarak wa in kaanat waahida falaha nisfu ainsi de suite di dem ak fa muy waxe ne walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad ak ainsi de suite yooyu mu wax ah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha ainsi de suite mooy yooyu dafa wax lu leer ni ñii lii lañuy am alors que ñuy waxul mooy naka ngay boolee ab inconnu nga koy booleeg un connu bu ci duggee mooy day day day dugal lépp mooy day day chamboule affaire bi li ahadil jihatayn ma'lum benn côté bi ñu xam ko wal axar majhul benn côté bi c'est inconnu xamuñu ko mu ne wa zalika munaqidun lil hikma lii la ko wuteeg li nga xam ne mooy la sagesse waaw wa sababun li te day nekk li nga xam ne sabab la cause la li tanazo indi ay li nga xam ne mooy xëccoo wattaqaatu ak dogoo ci biir famille moo tax loolu euh, euh, moo tax lii nii hmm, mooy euh, li nga xam ne moo jëm ci lii loolu nag wax nañ la bu dee xale la mooy li gën a dëgër daal mooy insha allah aay bi kenn na saxalu ko waaw mooy mbir la boo xam ne nag dañ koo sopp te loolu euh, dafa nekk loo xam ne lu ama am solo la affaire bii lu ama am solo la te jara bàyyi xel bari na ñoo xam ne duñ ci bàyyi xel sax parce que xam nga xale yiñ la fi exemple yiñ la fi jox yëpp ñoom ay miskit lañu waaw doom bu doom bu góor boo xam ne doom bu góor a ko jur wala doom bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur sët li ci monsieur A mi gaañu doon dund ci kër gi grande famille la masha allah masha allah masha allah ñépp doon fi dund mu faatu parce que am na ay magi baayam yu fi nekk tax moom du am miraasum maamam kooku est-ce que dañ koy xañ lépp bàyyi ko mu dem yoonam hein loolu jar naa bàyyi xel waaw waaye des fois sax mu nekk koo xam ne ab ab étranger la mooy bokkul ak ki faatu benn ci wàllu deret waaye nag moo ki faatu presque ñoo bokkoon lépp mais miskin la waaw xam nga euh, léeg-léeg nit di ngeen bokk ak moom ab liggéey boo xam ne ñoom ñaar presque ñoo ñoo bokk liggéey bi yëpp di defandoo lépp mais nag kii mooy le chef kii moom daanaka doo xam affaire bi moom lan la ci am hein doo xam moom lan la ci kii nii am lan la ci am hein doo xam lan la ci am léegi mais kee mooy gérer comme entreprise boo xam ne waa ji dafa am benn surga benn ouvrier boo xam ne moom lay àndal ouvrier bi dëkk ci kër gi jóge Kajoor xaw ma Bawol walla fenn ñu nekk Ndakaaru mais euh, le chef kii mooy chef bi mais kii lay àndal tout le temps ñoom ñoo créer entreprise bi ensemble mais sauf que alalu kële ak loolu lépp mu utal ko benn néeg ci këram gi mu fiy ne après paa bi paa bi jékki-jékki chef bi daal di faatu bu boobaa nan la ñuy def est-ce que kooku euh, jàpp nga ne moos xellu na ñu ne ko bon saa ñu ñëw séddale alal ji ay doomam ak ñooñu moom mii ñu bàyyi loolu aaya bii day régler cas boobu de mooy seet leen loo xam ne moom ngeen koy jox ngeen jox ko ci mu dem moo tax xataa al imaamu euh, euh, euh, Qataada dafa solo ci Yaxya ibnu Ya'mar comme ni ko al imaam al Qurtubi indee ba léegi ci tafsir bi mu ne am na ñetti aayaa ngi muhkamaatun tarakahunna naas aaya yoo xam ne muhkamaat dañuy daw ba léegi kenn leen abrogé wu boole aaya bi mu ci njëkk tudd mooy aaya bi wa ida xadara al qismata ulil qurba bu dee dafa fekk séddale miraas mi ñi nga xam ne ñooy ulil qurba farzuquhum min fa ulil qurba wal yataama wal masaakiin farzuquhum min bu ñu ko fekkee ñoom way jege ñaale yi way tamit ñi nga xam ne jirim lañ wal masaakiin ndax kii nii xam nga ne euh, ouvrier boobu surga boobu sawaay léegi nekk na maskin gaa yi doon nu entreprise bi doon nu lépp moom mi nga xam ne daxa kat moom boroom a ko créé mais sauf que xamuñu woon moom boolewuñu ko mooy këlee ko moomoon dëgg la alalam la moo investir mais alal alal ji moo kii wa doon liggéey tout temps ñoo ànd ñoo def lépp doom yi moom ñeew ngi woon école wala ñu ngi woon defi leneen mais ñoom ñaar laata sax doom yi juddu ñoo fi newoon xamaluñ ko benn moomeel lu dul ci entreprise bii la doon ne kooku nga foog ne moo shari'atul muhkama gii dina ñëw ne léegi beet di leen ko fële eh, na topp na lee waaw moom na jàll ne déedéet aaya bii moo ko rek la wa iza hadara qisma moo tax yaa nu yaamur mu ne aaya bii nii moom la njëkk a tudd ne nit ñi dañ koo ba mooy dootuñ ko appliquer te nag sa bizarre hein <laughs> eh? <laughs> wa ida xadara al qisma mooy yii yépp dafa am solo waaw bu nee nag lu tuuti la loo xam ne boo ngeen ci joxee mooy affaire bu du mat mooy li ñeen li wax rek boobaa mooy wax ju rafet jooju nag ci lay ñëwee même bu dee dangay joxe sax kenn wax wax ju rafet ñun de wax dëgg même bu dee bari na ngeen joxe waaw moom de xamoon nañ lien ya sa sa sa sa sa sa sa lien wu góor gi waaw bu dee góor gee faatu waaw ak ni nga xam ne noon nga doon àndeek moom noon nga doon kiiweek moom ak nim la téye woon boppam ah mbir mi de ñun nag ñoo jël lii famille bi ñoo jël lii jox la ko waaw yéene woon nañ nag bu ëppoon loolu man bëggoon nañ la jox lépp lool waaye nga jàpp ci lii rek loolu wax ju rafet la waaye bu dafa tuuti ba mënuñ cee joxe ñu wax wax ju rafet ne ah wala ki nga xam ne mooy tuteur bi ki nga xam ne moom ñi muy séddaleel seen ñi muy séddaleel seen euh, miraaskat ñooñu majeuruñ ah <coughs> ñoom majeuruñ bu ko defee bu ko defee moom mu wax leen ne ah wax dëgg yàlla mbir mi de dama cee bokkul <coughs> alal ji de dane gone yee ko moom jirim yee ko moom moo tax manumaa jël seen alal di leen joxe noonu waaye de bu ñu màggee ah, bu ñu majeure dinaa fexe wax leen ne yow di nii nga fi nekke woon nii la seen bàyyi nii la la jàppe woon ak yooyu bu ko defee ñu am luñ la jox ah dinaa la plaider sa sa sa sa sa sa sa àq <coughs> waaw ndax kat qawlun ma'rufun nag wa maghfira wa maghrifa wa maghfira xayrun min sadaqatin yatba'uha adha ah. kon wax ju rafet wa qulu lahum qawlan ma'rufa <coughs> wax leen leen wax ju rafet moo tax aaya bi dañ ci bàyyi xel insha allahu taala mooy li Mawlana Abbas wax moo ci ne mooy ne kenn nasaxalu ko waaw aaya bi kenn nasaxalu ko kenn nasaxalu ko mooy aaya bi mu ngi daw ba léegi te boo seetloo rek nga xam ni lii nii c'est vrai que anaa ñooñ naña lañ def loolu moo tax al al al al muhkama al jaami'a bàyyiwul ñooñu lesewu leen en rade de jël na prendre na en en en en kii considération ñooñ seen état ak li nga xam ne mooy li leen dal waaw ndax liñ doon fi doon dunde ne mbir ma robinet ba coupé nañ ko te alal jaa gi ñu war koo séddale ñii nañ leen ci bàyyi xel te loolu du def lu dul gën a barkeel mbir mi te suñu borom moo ko wax wuutewul amul benn wuteeg lan moo tax alalu miraas ngeen jël ko di ko joxe mooy ñoom ñi ko moom lañ la wax ñoom ñooy xool seen biir li ñu àttan ne lii lañ ko jox lii nañ ko jël jox ko ñii waaw bu dee ñi nga xam ne dañ ne nañ leen farzuquhum mooy fat'imuhum ñu d'accord ci loo xam ne dañu naan a ah, nañ jël ci alal ji loo xam ne mën naa mën naa jëndu nag wala mën naa jënd am kuy ñu toggal leen ko daal di leen koy jox hmm, bu ko defee en tout cas def nañ minimum li nga xam ne moom la suñu boroom wax mooy daal jox nañ leen ci ba pare wax leen wax ju rafet joo xamante ne mooy dalal seen xol loolu dafa am solo kon loolu lépp jar naa bàyyi xel kon nag ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna ñuy sant suñu boroom bu baax a baax a baax bi nga xamante ne ci lañu daaneel ci lañu jeexale li nga xam ne mooy li jëmoon ci wàllu ilmul mawaaris di muy lu ama ama am solo waaw lu ama ama am solo solo solo waaw loo xam ne boo gisee mu riir mooy dañ koo jàngul rek waaw comme ni ñu waxe woon dañu koo jàngul kese waaw lu kenn jàngul nag wala ñi koy jàng néew ak réeram bum ñu jaaxal waaye di ñaan buur yàlla mi nga xam ne ku gindi moo la ku gindeeku moo la gindi mu boole liggéey bii ñu ci def ci li nga xam ne mooy tax du réer waaw rawatina ci suñu réew wolof yi ñun yooyu ay ak yooyu ki Gambie yooyu mu nekk ci yi nga xam bokk ci li nga xam ne day tax xam-xam bii en tout cas mu moyen réer mu bañ réer nit ñi xam ko waaw te xam ne jaamu yàlla la subhaanahu mi digle ñu julli bu waxtu julli jotee moo digle ne bu nit faatoo it waxtu miraas ko jot nañ ko defi waaw xam nga bu waxtu julli du jot ñu naan bon peut nañ ko bàyyi quoi nañ bañ a julli non c'est loolu nag mook fii benn la mooy fii itam miraas du am nga naan bon ah dañ ko bàyyi quoi déedéet déedéet bu miraas jotee dañ koy miraas yi nii képp nag koo xam ne yow miraas ma nga bokk yow yaa fexe def lu tax ñu xañ ko lislaam yóbbu ko jox ko ñoo xam ne xamuñ daray daray lislaam seen yoon new ci ci tribunaux yi lii nii ah yow yaay responsable kullukum mas kullukum raa wa kullukum mas'ulun ku nekk ci yéen ab peintre la ab ab ab pasteur la ab sàmm la te ku nekk dinañ ko laaj la nga doon sàmm waaw sa ndonoy bàyyi sa héritage yu bàyyi sa miraasu bàyyi suñu boroom ku nekk dina la laaj en tout cas ña ca majeur minimum ku nekk dina la laaj nam nga ca taxawee waaw ay ma bañ non man lii duma arranger parce que duma am lu bari te gis naa ne bu ñu ko yóbboo au tribunal bu beaucoup plus dañ naan la ragalal yàlla ragalal yàlla te nga xam ne moo tax suñu boroom subhaanahu wa gis nga aaya yi ba mu ko tuddee lam ci teg ah ba mu tuddee aayatul mawaris yi liñ la ci teg mooy aaya <coughs> bi mu waxee ne ba'da a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim suuratu nisaa aaya 11 bi yuusiikum allahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك wa in kaanat waaxidatan falaha nisf wa li abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudus mimma taraka in kaana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu fali ummihi sulus fa in kaana lahu ixwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah inna Allah kaana aliman hakiima walakum nisfu maa taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad fa in kaana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusiina bihaa aw dayn walahunna ar-rubu'u mimma tarakna yakun lakum walad fa in kaana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuuna biha rajulu yurasu kalaalatan aw imraatu wa lahu axun aw uxtun falikulli waaxid falikulli waaxidin minhumaa sudus fa in kaanuu akthara min dhalika fahum shurakaa'u fi thuluth min ba'di wasiyatin yuusaa bihaa aw daynin ghayra mudaar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim tilka hududullah wa man yuti'i llaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri yudxilhu jannatin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidiina fiiha wa daalika al fawzu al aziim wa man ya'si llaaha wa rasuulahu wa yata'adda yata'adda xuduudahu yudxilhu naaran xaalidan fiihaa wa lahu cadaabun muhiin. sadaqallaahu al-aziim mooy gis nga ni mu ci teg bi mu waxee mbir yi noonu mu ne tilka xuduudullaah bi mu waxee ne jox leen kii lii lii ñii lii la ñuy am nii la ñuy am lii lañuy am mu daldi koy <coughs> àggalee ca feewu saar ba bi mu waxee yii mu ne tilka xuduudullah tilka yii ma fi lii xuduudullah mooy dëxëyee dëxëlee buur yàlla yi mooy yi mu teg ne def leen lii fii la leen rëddal ne ku génn àddina na ko doxal nii ma rëdd nii ngeen di def wa man yuti llaha wa rasulahu képp nag koo xam ne wommatu nga ci li ma digle ne ku faatu doxal leen ko nii ku topp buur yàlla ci miraas mi wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko leerale ci sunna yudxilhu jannatin suñu boroom nee na maa lay dugal jannaatin dinaa la dina ko dugal moom borom bi jannaatin aljana tajri yoo xam ne dina daw min tahtiha ci suufam al anhaaru dex yi xaalidiina fiihaa te fa la ñuy sax dootuñu fa génn wa daalika te loolu te lii alfawzul azim wallahi dugg àjjana mooy alfawzul azim wa man zuhziha anin naar fa man zuhziha anin naar wa udxila aljannata faqad faaz waaye ku suñu boroom soril safara dugal la aljana wallahi suñu boroom ne faqad faza dëgg dëgg ko mooy ki taxe mooy ki gañ kon wa dhalika al fawz al azim lii mooy gañaay lu na am buñ ko mbir mi jaam nga waaw anta abd jaam nga jaam nag manul lu dul topp li boroomam tabaaraka wa te loolu mooy ki waaye mu ne waman ya'sillah ku mooy buur yàlla wa rasuulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam yarhamukallah mu ne doxal leen ko am kenn ci ñiy donn wala nu man di doon ku ne man day yow dara man duma fi doxal lii ah alhamdulilah on ramène le, le, le dossier au tribunal ah wa man ya'sillaha ku mooy buur yàlla wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa yata'adda hududah ba pare mu dépasser fi boobu ne yem leen mu jéggi ko jaawazal hudud mu mu mu dépasser ne yow kii bu faatoo jox leen ko lii nga ne man duma ko jox loolu ah parce que ça bon man daal sawaay les je suis laykaar ibn laykaar waaw lay ibn layk la et la séparation de l'église et de l'état moo ni may def man amenoo le dossier au tribunal arrêté boo boo boo caaxaan laa ah eh, yan ñu naan ay ustaas la ñuy woo wala sëriñ diw mu ñëw miraas man daal ma ne eh, yóbbule suñu borom ni gis nga waajooñ wa yataadda mooy ba mu ko defee na ko leer ne mooy na buur yàlla mooy na yonent bi aleyhi salaatu salaam walaw xajja walaw saam même bu dee aji na màkkaak wooru koor dara du ko ci raw ak julli dara du ko ci raw na ko leer ne ka digle yooyu moo ko digle fii ba aj jotee dafa wax ñu aji moom mu def ko très bien ba julli jotee ka digle woon ne nañu julli moom mu def ko très kooku moo digle ne bu nit faatoo it nii la waaw kon lii la wa yataadda xuduuda ku def loolu dépassé ne man dara féttéerlu ne lu ko neex lay def lan mooy xew mu ne yudu xilhu xen na koo dugal te dina ko dugal naaran safar boo xam ne xaalidan fiihaa falay sax ci def loolu moo tax gravité dëgg-dëgg nga taxaw ci miraas ne man kenn du ko fi miraas yi miraasum sharia wala woo nit ah la imaam euh, Mor Mbay doon wax hafizahullah ne dañ ko mu ne dañ ko woone kaay miraasal ñu mu ñëw ñu ne ko ñu yëgal ko ci étage bi ne ko léegi nag dañoo bëgg nga miraasal ñu euh, mais pas ci mu ne yéen may imaam jóge ba fas mbaaw ba Sicap mbaaw ngeen woo ma ma ñëw eh, ngeen naan ma miraasal ma lu dul ci eh, ci lu dul eh, kii <laughs> ci lu dul sharia loolu nan lay koy nee na mu wax ak moom nee déglu leen ma rek ma wax leen <coughs> mooy loolu la léeg-léeg ñenn ñi moom dañoo xamul mais ñu bari ñoo gën xam affaire yi dañuy bañ yu suñu borom nag ne ki def loolu. yudxilhu dina ko dugal naaram safara xaalidan fiiha faray sax waaw ay diway sama sëriñ moo tax man mucc naa amu fi de yow diway sa sëriñ ba tax nga ne man li yàlla wax du ma ko def hein ah diway sa sëriñ continuer noonu nga seet nga dem ba ko dafa dul nekkati sax sa sëriñ yu tuut nga ne la ana ban sëriñ moo taxaw ban waliyu moo taxaw ne ba ngeen nekkee sama taalibe def leen lu leen neex kan moo wax loolu mais loolu ku leen ko nettali sax ngeen war a xam ne lii mënu la demee noonu naka la koo xam ne nee na moom buur yàlla méngoo ay mbiram ne buur yàllaa méngoo samay mbir man parandoo buur yàlla laa mais eh gars li sama parando man mi mi mi parandoo buur yàlla wi lu buur yàlla wax def leen du contraire loolu loolu loolu xel loolu xel kese du ko nangu ay sama diway sama sëriñ lu ma neex def da xam buur yàlla lii mu wax nga foog ne moos buuru yàlla waxam dina taxu parce que waxu sëriñ diw dina taxaw wala wàllu yu diw waxam dina dàq waxu buur yàlla loolu amul de waman yaasillaaha ku fi mooy buur yàlla ci wàllu miraas ne lu ma neex laa koy defe sama yoon newu ci du ma miraas li borom wax lu ma neex laay def parce que man diwa sama sëriñ wala diw ak diw na ko leer kooku mooy buur yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa yata'adda yii mu tracé ne bu leen ko déplacé bu déplacé ko yudd xilhu naaran dina ko xel sefa dina ko dugal safara xaalidan fiha fa lay sax wala huuta ñeel na ko dina ko ñeel adabun mbugal muhiinun koo xam ne bu koy doyadil la moom famu ne waaw kon mooy gravité naan man sawaay moo tax waxi caaxaan am na walla ay kanta dariba euh, taxi yi nga xam ne moom la état bi teg ci miraas loolu waxi caaxaan la waaw am na loo xam ne naroon nañ ko fàtte ci miraaskat yi est-ce que nit man na ne kaay euh, man bala maa miraas ñu fay ma loolu mooy lañ la waxoon rek mbir mi mooy lenn la bu dee dañ koy gàttal parce que loolu dama ko fàtte woon sax fàtte woon naa loolu lii moo ma ci moo ma ko fàttali bu dee ne affaire bi yow rek ka fi mën miraas yaa ko fi xam waxuma mën miraas waxuma parce que am na ñu koy def non ki koy def mu jaar yoon waaw parce que bari nañu naan dañuy miraas miraasuñ dañuy séddale te loolu dinañ ko layoog seen borom dinañ ko layoog seen boroom ñooñu waaw parce que kooku xadif tara ala llahi kasiba waa miraas ci diine lay miraas day miraas ci sharia di miraas miraas mu baaxul parce que moo fi imaam ñu naan ko kaay miraas muy miraas te xamul kooku xadif tara ala kadiba kooku dafa duural buur yàlla waxal boor yàlla sosal buur yàlla doo xam ne lu dëgg ndax da lii ma miraase lii la buur yàlla wax ñu miraase ko tudd dëgg bu dee moom kenn kese ko fi xam kooku moom de toute façon amul droit di laaj benn kooku farata la fardu ayni la ci moom mu miraasal nit ñi saa ñu fay ko parce que moom rek ko ko fi xam bu dee nag ñi ko fi xam dafa bari waaw bu dee ñi ko fi xam dafa bari nit man na ne man bala maa miraasal kenn man dangeen may fay ñu waxtaan ba juboo mais mënu la ñëw di imposer nit ñi ne par force lii la dangeen di waxtaan ba juboo ci dara ñu nangu ne lii lañ lay jox nga miraasal leen wa axitum ajral xadiisi qadaxu jamaatun wa axaruna samaxu wa axaruna jawazu liman shughila an kasbihi faxtira hada wa qubil waaye bu dee mën naa ko te man mën naa miraas yàqaluma sama samay def li may def dara la mu ko yàqalu mën naa am sama activité man je suis un médecin je suis un ouvrier je suis un paysan j'ai ma ma ferme agricole man am naa sama mécanicien la chef mécanicien la wala am naa sama métier je suis un fonctionnaire je travaille mais xam naa loolu xam nga Sénégal mu booy wax yi dañ naan ñoom lii da leen di jaaxal nit naka lay nekk médecin ba pare xam yi mais looloo ma gis daw moom la ma keroog euh, suñ juwa di wax ah hafizahullah naan ay Égypte yi da ngay gis ñoo xam ne dañuy nekk ay borom ñoo xam ne vraiment li ñu war a xam ci diine ji yépp xam nañ ko ba pare nekk dawalkatu taxi fooguñ ne nit ñi da ngay toog comme que xam nga affaire yi rek yow dañ laa war a yoral lépp wala lépp dañ la koy defal wala da ngay toog di laaj àddiya léegi doo def dara non mais gars yi nekk ay médecin ay neurologue ñi nekk ay ay ay ay ay ay ay ay infirmier ñi nekk lépp ba pare nekk borom xam-xam ah ana ban contradiction moo ci am nekk un ministre nekk borom xam-xam nekk un président nekk borom xam-xam. amirul mu'minin ku ko doonoon ñoom Seydina Omar radiyallahu anhu ñoo doon jiite ñoo doon xam gis nañ al masalatul kii al al al al kii nu mu tudd bi euh, ñu naan al umariyataani ak ñi a xam mooy loolu dangay am sa métier di liggéey yor sa mbir nekk sa activité man bu dee loolu man miraas bi may defal nit ki yàqalu ma dara loolu moom kooku li gën ci moom mooy mu bañ a même bu dee nit ñi bari nañ li gën ci moom mooy mu bañ a laaj waaw mu bañ a laaj mais bu dee ne nag yéen yii da ngeen koo solliciter solliciter boo xamante ne nii dangeen ngeen koo solliciter solliciter boo xam ne day tax moom daanaka du mën a tax nekk ci activité am wala lu bari dina am lu ci wàññeeku mais bu boobaa bu neexee mu ne eh yi fay leen waaw te léegi sax. man maa la ko doon wax bi ñuy wax bi ñu mujjee di wax ci yu mel nii que léegi sax surtout côté njàngale diine li gën sax mooy laaj ci xaq laaj ci alal moo gën si lii internat yi def moo gën parce que méthode méthode daara ay ñëw leen rek waaw sa sa yax laa ko laaj yow ñu bàyyi la fi doom ji du joxe dara keroog la ci xam ci lim ne léegi na ko sëriñ daara bi moom fexe lu muy dund ak loolu seen yoon new alors que beneen doomam bi mu yóbbu fee ci école français bi weer wu nekk mu kase saa tirelire xaw ma ngeen di wax mu dóor soixante-quinze mille francs CFA par weer wala trente mille wala vingt mille wala quarante mille lay fay par mois moom bu koy def alors que kee moom keroog la mujj sax jël ab cinq francs teg ci sax doo jox sëriñu daara du ko def loolu façon doyadal njàng mi la moo tax loolu taxawatul loolu moom. que amoon waaw mais léegi loolu taxawatul moo tax gis nga nit ñi niñ doy dalee li jëm ci alxuraan ak li jëm ci njàng moom benn kese lañ jox euh, gëdd te mooy ñoom bañ commencé def lool muy comme li internat yi def waaw mooy comme li internat yi di def voilà da ñëw teg ni lii la mu am cadre kii lii ngeen di fay ndax mbir yi léegi gars boo kiiwul dañuy lépp lañuy la ñuy sàggale quoi waaw dañuy sàggane affaire yi jàpp na saa bon moo tax mbir yi léegi sax li gën sax mooy yenn yi waxuma miraas ku tëb rek na nga laaj waxuma lool de waaw quant à imposer pour cent loolu waxi caaxaan waaw ak waxu képp ku ne ay sëñ Abdou radiyallahu moo ko moo moo ñaanoon loolu keroog ba déggee al imam Mor Mbaye <coughs> hafizahullah a bien répondu c'est bien ça mu mu wax ne affaire bi demewul noonu sëñ Abdou mënu la wax loolu wax ngeen ne mbir mi affaire droit familial bii fekk bi mooy bi ñu ko invité ci euh, doon laaj dane ki ko invité woon dane moom affaire boobu mas na ko gis koo xam ne ku ñu xam la Sénégal kuy miraas ku siiw ba nit ñi mu miraas miraas moo xam ne moom bañ paree daf ci jël 10 pour cent daanaka moom ba mu jëlee 10 pour cent yooyu li mu ci jël se ñu bari ci ñu ñi doon miraasal sax amuñu lu toll après nee na man affaire bi jaaxal ma daal bëreeg man ma dem laaj ko laaj ki nga xam ne mooy doon miraas ma laaj ko ne ko mais affaire bi daal jaaxal na fan lu jóge mu ne ko mbir mi kii familial bii code familial bi xaw ma code de la famille bi moo ne woon quinze pour cent sax la état bi tegoon bi ñu ko defee sëñ Abdou radiyallahu anhu muy euh, maam Abdou euh, Abdul Aziz ibn euh, Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhuma alxalifa moom moo ko moo leen ñaan ne nañ ko def ba dii pour cent loolu la wax loolu la waaj a tontu imaam moom Mbaye rahmatullah hafidahullah wax lu leer ne loolu maam Abdou manu pour bañ a tuumal maam Abdou maam Abdou waxul loolu. manu koo wax wala nañ ma wan fan la ko wax ak fan la ko bindee loolu amut noonu la ko waxee wax ne dañ amut maam Abdou nan lay mën a waxee loolu. ñoo xam ne imposé dariba teg loo xam ne alxuraan ne nii gars yi ne euh, ñoom 10 pour cent état bi seen code famille suñu code de la famille bii nga xam ne taxawul fen teg ab 10 pour cent ne 10 pour cent la ñuy jox kii miraas loolu amul que ne maa ab doo ko appuyer amul na ñun dañuy wax rek li wax wala ku ne moo ko wax na nga indi lu leer te xam nga ne moos ñun du ñu indi lu leer dañuy wax loolu rek daanaka suñu nettali yépp loolu la diwa ko wax diwa ko wax mais dara amul benn sanad amul càllale amul lu leer moo tax wax jooju waxi caaxaan la ay 10 pour cent dariba yi ñu teg yooyu yépp ñooñu amul kenn amul droit ci alal ji nga xam ne moo la ku gaañu ak ku man di doon teg kenn amul droit jël ci naan lii par laa ci jël amul ki nga xam ne mooy fayeeku sax aboom li mu man mooy waxtaan ak ñamuy sal ci prix bi nga xam ne moom la man parce que da koy jëlal temps parce que moom wala sax mu nekk activité am na nekk activité am waaw mu ubbi benn cabinet boo xam nit koo xam ne loolu lay def waaw kooku mu am ñoo xam ne ay salariés koo xam ne ñu xam lañ ñu ko ciy jàppale ñooñu man na ne man lii mais dañuy waxtaan ci ba juboo que ne lii nga may fay bu ñu d'accordee mu miraas bu ñu d'accordul ñu seet keneen waaye bu dee ñoom rek ko fi man boobu par force ñoom dañuy miraas te kenn du leen fay amuñu droit taxaw naan kaay leen fay ba bala ma leen a miraasa parce que sinon lu ngeen bëgg mais bu ñi ko mënoon nu ñuy def kenn du leen miraasal ci sharia parce que yaay laaj yow yaay laaj fay déedéet waaw kon affaire bi loolu la wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal lañu jeexal ilmul mawaris di ilmul irsi di ilmul fara'id mu nekk nag la dernière chose boo xam ne moom lañ digee woon ci wàllu masaa'il yi ci siira bi ah parce que boo fàttale ko moom mii miraas bi euh, nekkul woon sax lu ñu fàtte woon waaye li ñu mujj woon digge woon ne la ñuy def mooy ahkaamul mawlud li jëmoon ci les règles du nouveau-né kii door kii door a juddu niñ koy tuddee ak acte yi jëm ci lool loolu lañ ne woon moom lañ mujj woon mais finalement lii xalaatoon naa ko bu yàgg sax ne affaire bi parce que yonent bi alayhi salaam dina wax ci kanam ca xajjatul wadaa ah, xajjatul wadaa dina fa wax lu jëm ci wàllu miraas dama doon hésiter ndax dinañ ko defam déet am mbokk mu ko laaj ak ñeneen sax ñoo xam ne tamit ñu ko laaj ñeneen euh, ne nañ ko ci boolewaale ah walillahi alhamdu wal minna mu ngi noonu kon ci kaw noonu kon lañu jeexal ci li jëm ci wàllu miraas mi ah insha allahu taala di ñaan buur yàlla barkeel lépp euh, lépp loo xam ne jubu ci moo jubbanti ku ko xam nga jubbanti waaw te def ko li wajhillaahi taala euh, yool bi yépp yool bu ci man di génne ñu mu defal ñu ko ñun ñépp ak même ñi nga xam ne sax juddooguñu ci ñaw faatu ak ñi nga xam ne juddooguñu sax te di topp ki nga xam ne mooy saaxibu siira seydina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu bi di ñëw ñun nag kantaa ñun suñu côté nag ñu war a dellu nag ci suñu fi ñu yemoon ci événement yi kon yonent bi aleyhi salaam pare na xajjatul wadaa ñibbisi na fi nga xamante ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam eh, gis nañ kon ci aj ji lañ génn muy dernier ponk bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di leeral ca na mu gën mate ak ni nga xam ne noonu la gën a leere ah, leeral fi tamit ñu gis si ne yii yépp moom moo ko def moo tax boo déggee waxu caaxaan eh, que ne waxu caaxaan la parce que wax moom bu nekkee waxu caaxaan rek waxu caaxaan la ça fait abstraction ca ka ko wax ak lu mu man di doon dëgg moom dëgg la du du dëgg kenn mënu fexe ba du nekk dëgg ba mu nekk dëgg déedéet waaw laa yastawi alxabiis wa tayyib walaw ajabaka kasratul xabiis waaw gis nga lu yiw hein lu yiw ak loo xamante ne yiwut lu teey ak lu teeyut mënuñoo yem déedéet walaw ajabaka kasratul xabiis même bu dee lu yées yi bari daf laa yéem mënuñoo yem déedéet mënuñoo yem loolu mënuñoo yem walaw ajabaka kasratullah xabis même bu dee dafa bare bare bare bare bari loolu mënula yem de <coughs> kon ñun lan laa bëgg wax foofu mooy waxu caaxaat bi naan yi ñoo fi indi sànni jamra xeer yooyu ñuy sànni te ñenn ñi di ko woowee la lancer des pierres wala la lapidation de Satan que ne fuqaha yi ñoo ko fi créé xam nga ne loolu waxu caaxaan la. gis nañ ci aj gi kan moo ko def yonent bi aleyhi salaatu salaam Mawlaana Ibn ma ne jox ma jox ma ci xeer yi mina keroog ba pare ne yaa ayyuhan naas yéen nit ñi bi amsaali haa'ulaa'i far ci xeer yu mel nii na ngeen sànni moom muy sànni yonent bi alayhi salaam wax ko Mawlaana Ibn Abbaas ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ma jox ma ci xeer yi mu sànni gis nañ ni mu ko defee ak tamit ci Mina trois jours yu mujj yi ni mu ko doon defee jamratul kubra sughra ak bi nga xam ne euh, al-wusta naka la nit ñëw ne moom ci diine lay wax neenaay moom lañ ko xawee moom lañ ko war a xame moo tax en tout cas moom la ko ña koy topp wala ña koy euh, déggu ak ña ña ña ña ña ña nga xam ne nee nañ ñoom pare nañ ngir faatu ngir moom naka la nit koo xam ne moom diinee tax ñooñu ne dañ koy topp mu ñëw ne loolu fuqaha yu ñoo ko fi indi su waa xamut wala rek muy tay tay fa in kunta la tadri fa tilka musibatun fa in kunta tadri fal musibatu a'zamu waaw bu dee ne xamul loolu musiba loolu moom ku ne yaa jiite ba pare di mooy xam nga sax man nañ ne nit ki waxuñ mu xam lépp mais xamoo fan la jógee mais nga maandu ci mais ñëw ba naan ñoo ko créé ci loo xam ne yonent ba lay saa saaba ko def ñooñu di nettali yonent ba lay saa saabu wax di wax niñ koy defee nga ne loolu ñoom ñoo ko créé loolu wute nag nga ne man loolu ah xaw ma. fa in kunta la tadri boo xamul surtout ci xàqu ku mel noonu fa tilka musibatun musiba ngoog ay way musiba rëy na waaye bu bu toll noonu waaye wa in kunta tadri tey bu dee nag xam nga ba pare di wax loolu mooy dangaa tey fa ah, fal musibatu a'zamu mooy xam ne mbir mi yonent bale saa saa ma ko àtte noo ko doon def yow daal xaw ma lu tax neexu la nga bëgg ne bon gaa yi la fuqaha uyee ko fi créé rek de waaw in kunta tadri kooku nag moom ah bu dee xam na <laughs> fal musibatu a'zam musiba bi moo gën a rëy kon gis nañ ni yii nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale nit nag bala bu ñu bëggee gindeeku nañu teg nit ñi fee tey topp lu yonent bi aleyhi salaatu salaam wax nit ñi la Seydina Ali ibn Abi Taalib doon wax moo fi ne dee leen natt nit ñi selon dëgg jël leen dëgg comme li suñu sëriñ di wax def ko mu nekk scanner ngeen jël nit ñi di leen ci dugal waaw ku dëppook dëgg ñoo xam ne lii mooy dëgg ku dëppoowul ak dëgg ak ku man di doon ñoo xam ne lii du dëgg loolu la Seydina Ali ibn Abi Taalib doon wax waaw bu leen jël nit ñi samp leen ba pare ne ñu ngi nii dëgg nag mënula génn ci lii ci ñii ku fi wax rek wala lu ñëw dëgg bu ñëwee dañuy xool ndax moom waxam dëppoo na ak loolu bu dëppoo loolu ñu jël bu dëgg dëppoowul ak moom moom la mu wax ñu farme ah nañu teg fële comme que dëgg ji daal dëppoowul ak moom li mu wax kon nañu teg fële déedéet lu demee noonu ah waru la demee noonu dëgg ngeen di lañuy teg ba pare ku ñëw ñu jaaral la ci waaw seet est ay waxam dëppoo ak li nga xam ne mooy njàngaleem yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi inna am bu dee waaw ah ñu daldi topp moo tax it kook dëgg dëgg ki ñuy topp mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam fi keneen waaw bu dee nag wute nag moom ñu wutal ko bu dee koo xam ne ku ragal yàlla la ku kii ñu wutal ko ngànt daal waaye nag du ñu tee nag dëgg te uh, topp dëgg nag waaw du ñu tee topp nag li nga xam ne mooy dëgg waaw kon nag mu ngi noonu kon nañu ko jàppe noon te xam ne nii la demee kon yonent balay saar saar gis nañ ni bi muy dugg si ni mu kontaane aayi buuna <laughs> aabiduuna koy kontaan bu doon dugg ci fi nga xam ne mooy eh, eh, eh, <clears throat> madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon jóge na xajjatul wadaa bu dugg ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ci jotaay bii di ñëw ñu gis ana lan moo tegu ci loolu le ñu ngi ci l'an 10 ginnaaw xajjatul wadaa muy muwaadul xijja ana lan moo xew ci après loolu début l'an 11 ak li ci xew inchaa allahu taala loolu la ñuy gis loolu lépp la ñuy gis ci jotaay yi di ñëw inchaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in